Euh, jotaay bi ñu génn ba léegi ñu ngi woon ci ghazwatu badrinil kubra muy xare badar bi bu mag bi gisoon nañu ne jeexoon na ba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi denc toppatoo ñi nga xam ne ña kuffaaru qurayshin yooyele daldi wax ak ñoom di sanadiidu qurayshin ma kufrihim wa bagyihim wa tughyanihim ànd ak seen liñ nekk yéefér nekk ñu dépassé les ci mbon lépp waaye mu toppatoo leen moom aleyhi salaatu wassalaam euh, gisoon nañ ne ginnaaw loolu yónni woon na seydina abdallah ibn rawaxa ak seydina usaamat ibn zeydin radiallahu taala an il jamii ngir ñu dem yegge waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam laata moom mu yagsi ngañaay gi nga xam ne moom la ko boroomam subhaanahu wa taala daldi defal ci kaw ñi nga xam ne ñooy noonam yi di kuffaaru qurayshin eh, gisoon nañ ne keroog bi bi ñu demee ñoom ñaar indi woon na jax-jaxal ci biir jullit ñi waa madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam te waralu ko lu dul baadu naas lenn ci nit ñi bokkoon ci naafiq yi ak yahuudi gisoon nañ liñ doon wax seydina abu lubaaba waaye liñ doon wax usaama mii di doomi zayd ibn xaarisa ibn sharaxil radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma foofu pare woon nañ fa ba agsi woon nañ gisoon nañ tamit ginnaaw bi ñu gisee lool waa Quraysh ñoom naka lañ yége mbir mi defetu bi leen dal Quraysh bi leen dal Badr noonu nan lañ ko yëge eh, jotoon nañu lool gisoon nañ ko ba gisoon riwaaye yi nga xamante ne moom la imaam ni Isxaaq rahmatullah alayhi wax waaye na ko noonu imaam euh, al-Waaqidi ko ci al-Maghaazi tamit ak ñeneen boo demee ci ad-Dalaa'il dem ci euh, <clears throat> li nga xam ne mooy tabaqaat ibn Sa'd e, imaam ibn Sa'd rahmatullah alayhi tamit daal dina koy indi rahmatullahi ala al-jamii kuene imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi mu ne keroog na ko noon waxoon nañ la ne Seydina Muusa ibn Uqba comme ni mu nekk ci ad-Dalaa'il rahmatullah alayhi solonoon na ko ne ki nga xam ne moo njëkk ñëw foofu keroog mooy al-Haysumaan radiyallahu taala anhu wa ndax mujj na tuub waaye keroog Badar ci kuffaaru Quraysh ni la bokkoon bi mu fa agsee moom ay al-Haysumaan ibn Abdillahi al euh, wax leen mbir mi ñu ne kii dafa perdre la tête Safwan ibn Umayya mi nga xam ne mooy doomu Umayya ibn Xalaf mi ñu rey mu ne wallahi in aqila hadha faqad taara qalbu wat naa ci yàlla ne bu dee kii de mu ngi xalaat lii mu tax muy wax xol naaw ndax foo ngeen kii mu ngi xalaat waaye kii xol bee naaw waaye laaj leen ko ci man mu ne ma ne Safwaan a ngi toog ci xijru Ismaayil aleyhi salaatu wassalaam te man gis naa bi ñuy rey baayam ak frère am Ali keroog bi ñu leen reyee Badr ah Quraysh nag jooy ya tàmbali woon fépp nga fay dégg alwaayil jooy yaag yuuxu yéeg ku nekk yuuxu jigéen ñi comme li Seydina Muusa ibn Uqba waxoon ne wa zajja nisaa'u e, shu'urahun ñu daldi dagg jigéen ñi dagg li nga xam ne mooy seen e, létt yi ne ko téppit e, keroog nag waa Quraysh bu doon ci waxu tey dañoo décréter deuil boo xam ne un mois de deuil ndax li imaam ibn Isxaaq naka noonu wax imaam Muusa ibn Uqba raxmatullah alayhi mu ne naaxat Qurayshun ñu ne ñu jële ko imaam ibn Isxaaq jële ko ci Abbaad ibn Zubayr Abbaad ibn Abdillahi ibn Zubayr radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu ne naaxat qurayshun ala qatlaaha bi makka e, shahran wa zajja nisaau shu'urahunna e, mu ne naaxat qurayshun quraysh keroog yuuxu nañ jooy nañu ci ñi ñu deele imaam Muusa ibn Uqba moo ci yokk ne shahran këne weer lañu lañu lañu passé di jooy seen ñi nga xam ne ñoom lañ ñàkk Quraysh waaw akbar bu doon tey mooy ci waxu tey liñ naan décréter nañu li nga xamante ni mooy deuil national deux mois bu ñu amoon drapeau ñu metre les drapeaux en berne waaw akbar léegi nag ci nettali yooyu lañu ne woon muy waa Quraysh ni leen xabaar bi dikkalee ak naka lañ réagir gisoon nañu loolu ñu ngi woon nag ci riwaaya imaam ibn isxaaq ibn yasaarin raxmatullaahi alayhi wa an abiih mu wa xaddatani xuseyn bnu abdillahi bni cubaydillahi bni an ikrimata mawla bni cabbaasin radiyallaahu tacaala anhum wa ardaahum annahu qaal riwaay bii lañ gisoon defoon taxrij bi ci jataay bii weesu imaam ibn isxaaq ne woon wa xaddatanii te nettali na ma xuseyn bnu abdillah di xuseyn di sama sëriñ di doomi abdillah abdillah boobu kan moo ko jur muy ibnu ubaydillah bni abbaas muy doomi ubaydillah di ubaydillah di doomi abbaas radiyallahu taala an iljami an ikrimata ñu joom xusayn ibn abdillah boobu jële ci ikrimata ibn jabr raxmatullahi alayhi mawla bni abbaasin te seydina abdullahi bni abbaasin ne woon njaatigéem annahu qaala seydina ikrima ne qaala abu raafi waxoon nañ la xadiis bi dafa daciif ndax kan xuseyn ibn abdillah ibn ubaydillah ndax imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullah wax na ci at taqrib daif ku wéradi la kon xadiis bi bu wéradi la moom lañu war a gis tey fi lañu yemoon moom lañ defoon taxrij bi walillahi alxamdu walminna moom mu ne seydina ikrima raxmatullah aleyhi mu ne te bu wéroon bu fii sax euh, mooy ne ndax euh, wérul loolu jarul ñu ci ñëwaat léegi mu ne qaala moom seydna ikrima rahmatullah mu ne qaala abu raafi' mawla rasulillah mu ne qaala nee na abu raafi' di abu raafi' mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam moom yonent mi aleyhi salaatu wassalaam moo yoroon ay mbiram moom naa Abu Rafi ndax dinañ ci ñëw moom jotuñu ko woon a gis Abu Rafi nan la wilaa ma mooy euh, ne mawlaa googu nan la deme kon Seydina Abu Rafi jotul woon ñu gis tarjamaam turam moo doon Abu Rafi al-Qibtiyu Abu Rafi la tuddoon al-Qibtiyu bokkoon ci koju copte yi mooy fëre ci Égypte les Qibt moo nekkoon mbokku euh, Maariya al-Qibtiyya radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma nekkoon yaayu seydina Ibrahim ibni rasulillah aleyhim salaatu wassalaam euh, moom mi mawla rasulillah muy abu raafi' turam nag dañ cee wuute ndax ku mel ni imaam ibn abdil bar al andalusi raxmatullah aleyhi ca al dane ashharu ma qiila aslam dane li gën a ci lu ñu wax ci turam moom mooy aslam la tudd kanta seydina yaxya ibn ma'in raxmatullaahi aleyhi moom dane ismuhu ibrahim turam moom abu raafi ibrahim la tuddoon loolu muy ñaari wax waqaala kii nag kantaa mus'ab ibn zubayri rahmatullah alayhi mu ne moom turam ibrahim la woon waaye niñ ko doon dàkkantale mooy burayh burayh wa huwa tasghiru ibrahim mu mooy dañuy def tasghir tuutil ibrahim bi Euh, tasghir bon lii nii tasghir bon entre dañ def parenthèse ci wàllu tasghir loolu affaire wu kii la euh, bon ci affaire u langue arabe ah, mooy nga jàpp ab tur di ko comme bu ma ne as as as sàmba sàmba ma ne kii de asamba su ndaw la voilà asamba la rek mooy noonu may tuutale loolu mooy tasghir moor asmoor mooy yu noonu nga xam ne danga koy loolu la ñuy wax tasghir ci arab nag dañuy damm ci kanam di yokk benn yaa ci avant fin avant dernière lettre bi avant dernière leetre bi exemple tasghir comme abdun ubaydun abdun ab jaam ubaydun as njaam voilà abdun ubaydun loolu exemple la ci li nga xam ne mooy at tasghir loolu tasghir dañuy tere nag ku ko def turu boo koy dañuy tere ku ko def turu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam loolu moo tax ñi naan Shuayb euh, ci ci Sha'b la jóge tasriru Sha'b la Sha'b mooy peuple Shuaybun as peuple déedéet loolu ñu ne nooy déedéet loolu demewul noonu ndax loolu tur yonent yi alayhi salaatu salaam kenn du leen tasrir moo tax fii Ibrahim Ibrahim ñu ne Burayh këne euh, Ibrahim la woon laqabam Burayh mooy ne lii buñ ko nettalee it mooy du lu ñuy jëfe ndax dañ lay yëgal ne la tasrir kenn du ko def turu yonent yi aleyhimu léegi kon loolu benn wax la këne turam Ibrahim la waaye niñ ko doon dàkkantale mooy surnom laqab mooy surnom moo doon Buray Kanta Ibn Shahin rahmatullah mu jële ci Ibn Abi Daawud rahmatullahi ala jamii mu ne kaanas mu Quzmaan mu ne kii turam moo doon Quzmaan Quzmaan la tuddoon fa sumiya ginnaaw gi nag ñu tuddee ko Quzmaan la tuddoon ginnaaw gi ñu tuddee ko baad Ibrahim ñu tuddee ko mujj gi ñu tuddee ko Ibrahim waaye am na ñeneen ñu ne Yasaar la tuddoon moom Abu Raafi' rahmatullah alayhi am ñeneen ñu ne euh, déedéet Hurmuz la tuddoon muy Hurmuz moom nag Seydina Abu Rafi' comme ni mu ko waxe ci xadiis bi Seydina Al Abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu taala anhu moo ko moomoon ginnaaw gi mu may ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom nag seydna abu raafi mooy nettali keroog badrin li nga xam ne moo xew quraysh fekk moom jamono yooyu mu ngi quraysh foofu kon sàngam moo doon kan mooy al abbaas ibn abdil muttalib jamono yi moo ko moomoon mayagu ko woon aleyhi salaatu wassalaam moom gis nañ Seydina al Abbas keroog Badr dañ koo jàpp prisonnier mu àndoon ak kuffaaru Qurayshin yi Seydina Abu Rafi boobu nag di booyam boobu mu bàyyi woon këram fële ca Quraysh mooy nettali ci xadiis bi imaam Ibn Ishaq solo muy xadiis bu da'if qaala Abu Rafi abu raafi raxmatullah radiyallahu anhu dane kuntu ghulaaman lil abbaas ibn abdil muttalib mu ne man de damaa nekkoon ghulaaman as mbooy laa woon lil abbaas ibn abdil muttalibi ñeel al abbaas di doomi abdil muttalib radiyallahu taala an seydina al abbaas mu ne moom seydna abu raafi' wa kaana al islaamu qad daxalanaa ahlal beyt fa aslama al abbaas mu ne islaam nag daldi dugguñu ñu ñun waa kër mooy waa kër yonent bi alayhi ahlal bayt ndax ñoom ñii ci fan yonent bi alayhi salaatu lañ bokk te dinañu gis ci tarjamaam balaa jeex moom la yonent bi alayhi doon wax ne mawlal qawmi minhum ne ñi nga xam ne ki nga xam ne moom euh, ñi ko goreel ñooñu ko goreel famille boobu ci ñooñu moom kooku ñu goreel ci ñooñu la bokk moo tax abu rafi min ahlil beyt ci waa kër yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa radiyallahu taala la bokk mu ne nag lislaam daal di ñuy dugg ñun waa ahlal bayti ñun waa kër yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di famille ndax ñoo ndax al abbas ibn abdul muttalib euh, abdallah mi jur yonent bi la aleyhi salaatu wasalaam ñoom ñépp abdul muttalib moo leen juróon mu ne fa aslama al abbas bi lislaam duggee nag suñu waa kër al abbas tuub radiyallahu anhu wax laa ne la xadiis bi wérul dinga am incha allah bu ñuy wax ci affaire prisonniers yi dinañ gis ne al abbas ibn abdul muttalib même bu dee ne am nañu ne tuuboon na Makka laata Badar comme fii nii am na riwaaya yu wér yoo xam ne comme riwaaya Seydina Omar bi radiyallahu anhu day wane ne Seydina al abbas tuubagul woon ndax incha allah foofu Seydina Omar keroog prisonniers yi bi mu ñëwee Euh, di wax ak Seydina al Abbas madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam wax comme que gisoon na yonent mi alayhi salaatu wassalaam dafa le fait ñu jàpp bàyyi te xam ci prisonniers yi da ko doon gêner doon na tax presque du nelaw ndax loolu euh, mu wax ko Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu mu ñëw dem wax ko ñu jàppoon al abbas defoon ko prisonnier ci waa lamsaar radiyallahu anhum euh, ngir ñu bàyyi al abbas moom seydna omar ne leen atliqul abbas al abbas bàyyi leen al abbas ñu ne ñoom duñ ko bàyyi ñu ne ko mais mu ne leen bu dee yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo gërëm loolu ñu ne bu dee moo gërëm loolu jëlal nga yóbbu al abbas allahu akbar ñoom loolu la woon wallahi ñooy ñi nga xam ne doonuñ woon noyyi lu dul ridaa sayyidihim wa sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngërëmu yonent bi alayhi salaatu wassalaam a taxoon ñu doon noyyi lu ñu xam ni lii la gërëm ci saase amul nañu xaar yaa am nañ temps nañu xaar rek après dinañ ko mën a def déedéet ñoom doon ñoon doxale noonu de ñoom bu ñu yégee que ne lii mooy ngërëmu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci saase lañu koy dox ñu ne ko mu ne ko jëlal Seydina Omar ibn al-Khattab nee na ci yoon bi may indi al Abbas ne ko ne ko Abbas tuubal Abbas tuubal mooy ne lool insha allah bu àggee foofu riwaay boobu day wan ne ne tuubul woon euh, am na rek ñu ne tuuboon na mais boobu noonu da ko doon nëbb waaye incha allah bu ñu àggee foofu dinañ gën ñëw ci détail yooyu incha allah mu ne kon fa aslama mu daldi tuub al abbaasu abbaas radiallahu taala anhu wa aslamat ummul fadli soxnaam moom seydina al abbaas radiallahu anhu di ummul fadli bàyyi ñoom xusam ñoom abdullah ibn abbas ak al fadl ibn abbas ak ñooñu ñu màgg ñooñu moom di ummul fadl di lubaaba bint al xaaris al hilaaliya radiyallahu taala anha moom daldi tuub wa aslamtu mu ne man abu raafi man ma tuub mu ne nag wa kaana al abbaasu yahaabu qawmahu wa yakrahu xilaafahum wa kaana yaktumu islaama mu ne kantaan ak sama njaati gi sama kilifa di al abbaas radiyallahu anhu moom nag dafa dafa moom dafa ragaloon waa Quraysh mooy ne pas da leen tiit nii mais mooy daa li mu doon sóoraale biir Quraysh moo bari ndax position bi mu bi mu yore nga xam ne ñoom sang yi ñu doon ak waa Quraysh ñoom Abu Jahl nag ñoom Umayya gaa ñooñu noonu da doon sóoraale di leen bàyyi xel mooy ne li mu doon def Euh, da leen ci doon xalaat bu baax hee cay bés bu ma fi wanee ne lu wuteeg ñoom li ñu gëm wa yakrahu xilaafahu man al Abbaas de bés bu ma fi wanee ni damaa tuub wala may wane lu wuteeg ñoom ñii di kuffaaru Quraysh kilifa yii de ah, loolu dina doy waar de looloo taxoon nag wa kaana yaktumu islaama mu doon nëbbu li nga xam ne mooy ak ñu ngi ci riwaaya bi nga xam ne daif la ba léegi mooy wérul bu seyna abu raafi' radiyallahu anhu wa ardaa mu ne wa kaana maalin mu ne sama sang bi di al abbaas man abu raafi' radiyallahu anhu ma wa maalin boroom alal la nag ju bari la woon boroom alal ju bari la woon man sama sang bii di seydina al abbaas daa maalin kathiirin mutafarriqin fi qawmi boroom alal ku bari ku yàlla masha allah mayoon alal ju bari la waaye alal ji dafa dispersé woon ci biir waa Makka mooy ne presque seydina al abbaas daal kilifa gu ne rek am na loo ko fa yoreel am na fa alal tellement ni mu bari woon alal bu doon tey ñu naan moom de daanaka entreprise bu yëngu rek am na fay action xam nga ne loolu moom ku ko yàlla defal mooy ne ah masha allah bari la nga moo tax mu ne wa kaana da maalin kathirin mutafarriqin fi qawmi boroom alal ju bari la woon nag ju tasaaroo woon alalam jooju ci biir nit ñi mu ne wa kaana abu lahabin kantaa frère bu mag bi muy abu lahab boroom tabbat yadaa alayhi la'natullah qad taxallafa an badrin fa ba'atha makaanahu al-aas ibn hisham ibn al-mughira léegi moom dafa wuute woon comme niñ ko gise woon waxoon nañ ko keroog Quraysh bi abu jahlin di tëb di mobiliser gars yi naan adriku ayrakum comme ni ñim ñëwee ci xadiisu imaam al Buxaari bi rahmatullah aley abu jahlin istanfara abu jahlin naas wa yaquul adriku ayrakum abu jahlin moo doon ëmmëte nit ñi di leen woo naan leen adriku ayrakum dab leen seen njëgg mi keroog gisoon lañu ne abu lahab alayhi minallahi naarun zaatu lahab demul woon ndax dafa amoon ngànt moo tax mu ne moo abu raafi radiyallahu anhu wa kaana abu lahabin mu ne kànta abu lahab qad taxallafa an badrin demul woon badar fa ba'atha makaanahu al-aas ibn hisham ibn al-mughira mu daal di yónni palaasam al-Aas ibn Hisham ibn al-Mughira nekk frère Abu Jahl bi nga xam ne nijaay la woon xam nga nijaay la woon ci kan ci Seydina Umar ibn al-Khattab nijaay la woon ci Seydina Umar ibn al-Khattab al ibn Hisham bii moom la Seydina Umar ne woon man maa ko rey voilà loolu gisoon nañ ko tamit ndax daa amoon det yu mu yoreeloon Abu Lahab manu koo fay mu ne ko nag léegi ni ngay def yow yaay dem xeex sama place bu ko defee ñu ñu kitoo mu ne wa kadhalika kaanu sana'u lam yataxallaf rajulun illa ba'atha makaanahu rajula mu ne noonu lañ doon def ñoom waa Quraysh kenn amul kenn koo xamante ne nii demul keroog Badr lu dul ne yónni na place am keneen lii lépp waxoon nañ ko falamma jaa'awul xabaru an musaabi asxaabi badrin min quraysh léegi nag mu ne abu lahab nag bi nga xam ne nag ci la xabaar bi fii ñu toll xabaaru këni eh, quraysh décimé nañ leen an musaahi bi asxaabi badrin min quraysh que ñi ñu rey kilifa yi ñu rey ak nombre bi ñu baree ci waa quraysh lañ rey keroog Badr bi mu jotee xabaar bi comme niñ gisoon alxaysumaan ibni abdillahi alxuzaa'i radiyallahu anhu ni mu ko waxe woon mu ne nag bi ko loolu xabaar boobu dikkalee moom abu lahab kabatahu llah buur yàlla daal di koy gàcceel toroxal ko mooy ne xabaar bi da ko mettre à genoux moo mel ni siggati xool sax mënatu ko ndax gàcce gu ko dugg ci ponkal yi nga xam ne ay ànd doowam lañ woon doon xeex mais dans la main seydina rasulillah di doomi mbokkam bi abdallah radiyallahu alayhi salaatu wassalaam waaye euh, defet bi métti ko mu daldi buur yàlla daldi koy kabatahu daldi koy tuutil wa axzaahu daldi koy gàcceel mu ne moom nag kantaa ñun nag ñun waa kër Seydina al Abbas man Abu Rafi ak ay ummu ah, uh, ummul ummul Fadl di Lubaaba bint al Haaris ak radiyallahu anil jamii wajadna fi anfusina quwwatan wa izza waa izza nee na ñu daal di nag ñun bi ñun bi xabaar bi ñu jotee bi ñu jotee xabaar bi dégg ni rey nañ ñoon ñépp ci Quraysh nee na waaye ñu ngi am genre comme si yëg ni dañoo am doole ci saase ndax ay julli lañ ne dañu doon nëbbatu waaye zan gis ne nag tedd nañ féete nañ kaw Quraysh kene léegi moom amatul mooy bon du ñëwaat di wane liñ kene gëm nañ mais mooy lool sa fin sa fond intérieur sa biir nga yëge ne benn fierté boo xam ne kenn manu la manu natt kenn manu koo takk léegi nag xaala wa kuntu rajulan da'ifan mu ne Kantaa man Abu Rafi' damaa nekkoon nit koo xam ne ku feebal laa woon ci mbind mooy ku faible la woon ci mbind du nit ku ku ku corpulent ku sew la woon te tuuti mu ne wa kuntu amalul adqaaxa anxituha fi xujrati zamzam mu ne man nag sama liggéey li ma doon liggéeyal sama sang de Seydina Abbaas man dama doon liggéey li nga xam ne mooy al aqdah genre ay poterie la genre ay kaas lay doon mooy yoo xam ne ci poterie lañ koy def ay ndab yoo xam ne dañ ci ay récipient yoo xam ne dama ko doon yàtt di ko di ko taaye fi ma ko doon liggéeye nag fii xujrati zam-zam foofu zam-zam nekk di ndoxu zam-zam nee na fa wallahi inni la jaalisun fiiha nee na maa ngi toog foofu ci foofu noonu zam-zam nekk xujra muy xujra mooy benn genre lu mel ni genre mbaar buñ fa def noonu foofu ci zam-zam foofu laa newoon fa wallaahi maa ngi waat ci yàlla man abu rafi inni man de la jaalisun fiiha man daal naka laa fa toog id an an xitu aqdaax yi may continuer di def sama liggéey comme ni ma koy defee tous les jours di yatt di di di taaye di di di di di di sama sama poterie yooyu may defar mu ne waa indi te ci sama wet mu ngi woon ak man ummul fadli radiyallahu anha jaalisa nee na ummul fadli di yaayu ñoom seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anil jami' mu nga woon sama wet daal di toog mu ne waqad sarranaa maa jaa'anaa min alxabar mu ne nag ñun fa toog li ñu dégg ñoom alxaysumaa nag ñi ñëw di confirmer ñoo ñépp wax que ne réellement Quraysh defe na leen te rey nañ ci ñoom ñu bari nee na loolu nag dégloo ñu maag Ummul Fadl li ñu dikkal ci information mu ne bi ñu toogee noonu rek id aqbala Abu Lahabin yajurru rijlayhi bishar xatta jalasa ala tunubil xujra mu ne nag di ñu toogee noonu ñun di bége di di di di di suñu mbég ci li dal suñu mbokk ki Quraysh yu bon yi neena na rek Abu Lahab daal di tëll daal di agsi mu ngi diri nag tànkam yi ci mbon sens mooy ne <laughs> yajurru rijlayhi bi shar di dox di direeku di ñëw nouvelle bi mu dégg moo ko metti ba ni muy doxe sax da koy xool rek xam ne kii oh nouvelle bi laal na ko te naqari na ko mu ñëw xatta jalasa ala tunubil xujra nee na mu ñëw ba toog ci mbaar moomu ñu def foofu ci zam sam ndax mbaar mi dañ koy def léegi ay buum yi moom lañ naan tunub muy buum yi ñu takke mbaar mi xayma yi naar yi mbuur buum yooyu ñu ko takke ci la ñëw toog ah. fa kaana dhahruhu ila dhahri mu ne dafa ñëw nag toog ah, léegi sës mooy sama ginnaaw tooge de telle sorte comme ni ngeen di tooge rek kenn ñëw toog sa ginnaaw léegi sa dos contre son dos nee fii naa ñëw toog huwa jaalisun id qaala an naas fa kaana dhahruhu ila dhahri fa naa huwa jaalis mu ne nag bi nga xam ne ci la toog noonu moom Abu Lahab ñëw toog son dos contre mon dos man Abu Rafi' mu ne id qaala ci la rek ci noonu rek id al fujaiya mooy day mooy dañuy jékk rek lool xew id ci noonu rek qaala nit ñi ñëw nit ñi ne hada Abu Sufyan mu ne wasmuhu al Mughira ibn al Harith ibn Abd al Muttalib qad qadim bi ñu toogee noonu rek nit ñi ne eh, Abu Sufyaan ngoog di ñëw pas Abu Sufyaan nag mi yoroon njëgg mi de Quraysh dafa baroon ay Abu Sufyaan kii nii Abu Sufyaan boobu di bàyyi ñoom Seydina euh, Muawiya Saxr la tuddoon Saxr ibn Harb kii nag euh, al Mughira la tuddoon mu ne wasmuhu al Mughira te Abu Sufyaan bi euh, kii moo ko jur frère Abu Lahab moo ko jur frère baayu yonent bi alayhi salaatu wasallam moo ko jur mooy Abu Sufyaan bii frère la ci yonent bi alayhi salaatu wasallam ndax alxaaris mi ko jur moo Abdallah mi jur yonent bi alayhi salaatu ñoo bokk Abdul Muttalib mu ne nit ñi ne ah hada Abu Sufyaan Abu Sufyaan a ngi mu ne Abu Sufyaan moomu nag man Abu Raafi' ismuhu turam al-Mughira la tudd ibn alxaaris di doomi alxaaris boobu ibn abdilmutalib di doomi maami yonent bi alayhi salaatu di abdilmutalib di baayu kan abu lahab mooy frère abu lahab moo jur abu sufiyaan bi xat xadima nit ñi ne hé abu sufiyaan agsi na di doomi alxaaris alxaaris doomi abdilmutalib qaala moom seyna abu raafi mu ne radiyallahu anhu fa qaala abu lahab abu lahab ne halumma ilay ne ko abu sufiyaan ñëwal ci man fa indaka la amril xabar ne fa indaka la amri waat naa ko ci sama dund ndaw dund ko bon mu la la waat moom abu lahab ay dund abu lahab lu mu jariñ waaye lu mu tekki mu ne la amri waat naa ci yàlla fa indakal xabar këne yow abu sufiyaan yow moom mën naa laa déglu ndax li ma dégg ci information boobook léegi man nekkul lu may dëggal commencé na ma toucher waaye nag yow mii moom xam naa ni am nga xabaar bu leer ci li xew Badr xaala mu ne ko fa jalasa ilayhi wan naasu qiyaamun alayhi léegi Abu Sufyaan ibn al-Haaris ibn Abdul Muttalib ñëw fekk ci Abu Lahab bàyyite xam jege si ko comme que woo na ko mu ñëw nit ñépp nag xiyaamun alayhi daal di koy wër nag wër abu lahab ak ki nga xam ne mooy doomu mbokkam bi di abu sufyaan ibn alxaaris ibn abdil muttalib fa qaala abu lahab ne ko yabna axi yow sama doomi frère axbirnii kayfa kaana amru nnaas question directe et claire et nette mu ne ko axbir nii yow sama doomi frère di alxaaris yow abu sufiyaan nettali ma kayfa kaana amru naas ana mbiru nit ñi nan la fa deme question bi leer waa badar suñu mbokk yi demoon badrin naka lañu mujj nal mooy seen mbir loolu laa bëgg nga tontu ma abu sufiyaan parole bee ngeen jox ne ko abu sufiyaan ne ko wallaahi maa ngi wàcc yàlla man abu sufyaan ibn alxaaris ibn abdilmuttalib maa huwa illaa an laqiina alqawma fa manaxnaahum attaafanaa yaqtuluunanaa kayfa shaa'u wa yasiruunanaa kayfa shaa'u wa aymu llah ma'a daalika maa lumtu nnaas laqiina rijaalan biidan ala xaylin bulqin bayna as-samaa'i wal ard wallahi maa tuliqu shay'an wala yaquumu laha shay Allahu akbar Abu Sufyaan ibn al-Haaris ne Abu Lahab eh, wallahi ah sama baay tëx maa ngi wàcc yàlla ne danga maa laaj ma wax la lu xew maa ngi wàcc yàlla ne maa huwa wallahi maa huwa illaa an laqiina al qawm ñun daal dañoo dajeek saxaabaay seydinaa muhammad yi aleyhi salaatu wassalaam gis nga bi ñu dajeek ñoom dañu waaye xeex bi dafa tàmbale rek comme si ak manaxnaahum aktaafanaa yaqtuluunanaa kayfa shaa'u wa yasiruunanaa kayfa shaa'u ñun daal xeex bi dafa commencé rek ñun daal mel ni dañoo jël suñu mbagg yi am na ci beneen ak suñu doq yi suñu wanu xuuranaa suñu doq yi suñu baat yi lañ leen may livrer leen ko yaqtuluuna naa ñu ñuy rey kayfa sha'u ni mu leen neexe pas ni mu neex ñoom daal da xeex bi daa tàmbale rek ñu ñuy góob suñu bopp yeeg suñu mbagg yi comme ni nga xamante ne noonu la leen neex Allahu akbar ah, li mu wax rafet na ci balaa Allahu akbar fa manaxnaahum aktaafanaa wa nuxuuranaa ci beneen riwaay yaqtuluunanaa kayfa shaa'u ñu ñuy rey kayfa shaa'u ni mu leen neex wa yasiruunanaa di ñu def ay prisonniers kayfa sha'u ni nga xam ne naan la leen neexe waaw mu ne nag Abu Lahab wa aymullah maa ngi wàcc yàlla ne ma zalika ma ànd ak loolu ñu ñu doon def de di ñu góob suñu bopp yi comme ñu yori sartu di góob gubu mboq noonu lañ ñu doon góobe suñu bopp yeeg suñu mbagg yi ba pare du ñu def prisonnier comme ni mu leen neexee dañu rey comme ni mu leen neexe waaye mu ne wax wa loo maa ngi wàcc yàlla ne ma zalika ànd ak loolu lépp maa lumtu naas ah ñi ma àndaloon di waa Quraysh man de Abu Sufyaan ibn al Haaris ŋàññu ma kenn ci ñoom duma ci ŋàññi kenn ndax du yaafuus du yaafuus a tax de déedéet du yaafuus waaye laqiina rijaalan biidan ala xaylin bulqin bayna samaa'i wal ard li tax nag ma dédommager leen ba duma leen ŋàññ ne yéena yambar rek coppiit tàppet yi ngeen doon yaafuus déedéet duma ci wax kenn lool ndax ñun laqiinaa ñi ñu dajee la tax dañoo dajeeg rijaalan biidan ay góor yu weex tàll lañ dajeel ala xaylin bulqin ñu ngi ci ay warwaay ay fas yoo xam ne bulq fas yoo xam ne day mooy bulq mooy couleur boo xam ne day am lu weex ak lu ñuul ñoo ci jaxasoo lool nga xam ne day am ñuul sawaat beeg bayaat bi dañuy dañuy jaxasoo muy couleur bu rafet mu ne ñoom man ñu ñu dajeel ñu weex tàll lañu ay góor yu weex tàll yor fas yoo xam ne ñuul beeg weex bi dafa jaxasoo ñu nekk entre asamaan seeg suuf si wallahi maa tuliqu shay'an gis nga ñooñu nooñu ñu dajeel du ñu bàyyi dara amul kenn ku ñuy dajeel ci ñun lu dul faagaagal nañu wala yaquumu laha shay'an te dara mënu leen résister loolu moo tax ma ne duma ŋàññ waa Quraysh defet bi ñu am li muy rëy rëy rëy ak mel ni dañoo ñëw rek may leen suñu doq yeeg suñu suñu mbagg yi ñu ñuy rey di ñu jàpp waaye nag duma ci ŋàññi kenn ndax ñi ñu dajee la tax qaala abu raafi sayna abu raafi nee bi ma déggee mu wax loolu fa rafaatu tunubal xujra bi yadi summa qultu tilka wallahi al malaayika bi ma déggee mu wax loolu nee na ma yëkkati buum yi buum yi ñu takke woon xayma boobu nekkoon foofu ci zam-zam fi ñu toog muy buum yi ñu takke mbaar mi nee na yëkkati ko sama loxo tayuma ko sax summa qultu rek ma ne tilka wallahi al tilka gis nga loolu ñooñu nga gis wallahi wat naa ko ci yàlla al malaayika ñooy malaaka yi alayhimus salaam léegi sa waay feeñ na xam nga lañ doon nëbbatu mais bu waxee lii mooy feeñ na bu waxee lii mooy feeñ na moo tax nee na dama wax loolu rekk fa rafa abu lahabin yadahu fa daraba wajhi darbatan shadida nee na abu lahab dama ko wax rek mu tëgg mam beñ tër daal may kaawu ci saa si mu yëgati loxoom fa daraba wajhi sama xar kanam gi lu dóor ba ay lexa ah. mais kar kanam gi bët yi côté bët yi la ne ko rëll darbatan dóor goo xam ne shadida bu tara tara tar la mu dóor moom Abu Lahab alayhi laanatullah nee na mais ma dóoree noonu rek wasaawartuhu rek ma dugg ko daf ma mooy xeex la rek nee na dama dóor sama kaabaab gi la yi naan dafa ubbi kaabaab bi kaabaab gi la sama kaabaab gi la ubbi dóor woo xam ne tar gi mu tar mais manuma def lu dul wa sa'wartuhu rek ma dugg ko kay dugg ci yeel yi fahtamala nii wa daraba bi al ard nee na bi ma duggee ci yeel yi nag rek mu yenu ma <laughs> lii moom bëri lay gini <laughs> mooy xeex rek xeex la mel ni combat gladiateur yi sauf ko nag amuñuy armée ay kii moom loxo lañ koy joxe moom nee na naka laa ko dugg faxtamala nii mu yenu ma simpi ma liñ naan mu simpi ma wa daraba bi al ardi rimb ma ci suuf fi fëgg ma fëgg goo xam ne ci suuf <laughs> imaginez action bi woo war naa rafet <laughs> Abu Lahab al <laughs> muy góor góorlu ci koo xam ne ca kaw nee na la wa kuntu rajulan da'ifan man damaa nekk koo xam ne ku tuuti laa woon ku faible laa woon <laughs> nee na kon mu yenuma ba ci kaw wa daraba bi al ard fëgg ma ci suuf si tël summa baraka alayya eh, alayya yadribuni ba pare mu sukk nag sama kaw toog sama biir bi sukk sama kaw di ma jox ay joon yadribuni di ma dóor mooy di ko yónni ay direct toog ci biir bi di ko yónnee ay direct moom xam naa moom Abu Lahab moom mer li mu meroon keroog yépp danaan xaaral ma simpi ko ci ku bon kii ñuy wax mu naan koo koy malaaka yi kon ndeke kii dafa tuuba yenn na ko fëgg ko ci suuf doyul mu bóof ci kaw di ko yónni ay direct di ko yónni ay tuubaa jaare mu ne nag wa kuntu rajulan da'ifan man abu rafi comme ni ma leen ko waxe man dama newoon nit koo xam ne ku ku ku faible laa woon nee bi mu ma toogee noonu di ma yónnee ay kurpeñ fa qaamat ummul fadli ila amudin min umudil hujra fa axadat fa darabathu bihi darbatan fala'at fi ra'sihi shajjatan munkara nee na bi mu may dóor noonu ummul fadli mi nga xam ne moom sama sang la ta muy soxnaay sama sang di Seydina al Abbaas nee na dafa xeex bi di demee noonu Abu Lahab di profitoo di ma dóori korpeñ nee na ci la jóg fekk amul mooy benn pilier ci pilier yi nga xam ne moom lañ def euh, mbaar mi foofu mbaar mi nekk zam-zam na moom la simpi benn bi jël ko fa darabatu bihi darbatan daldi ko ciy fëgg fekk Abu Lahab fi mu toog ci biiru Abu Rafi bi radiyallahu bi ko dóori ko pej rek mu dóor ko pilier boobu la ko fëgg ci bopp pil la ko dóor falaat fii ra'si shajja mu bopp bi daal di ubbeeku fi mu ko teg bopp bi toj benn góom bu garaaw deret ji di sarsari daal génn toj bopp bi toj deret ji sarsari wa qaalat ummul fadli radiyallahu anha ne ko teg ci nga jigéen moom <laughs> bon yii moom mooy ku ne man ngaa imaginer que ni nii la rek la mën a deme mu fëgg ko ko ba pare ne ko astadaftahu an ghaba anhu sayyidu ne ko danga koy ñàkkal doole di ko yi ñàkkal fulla di ko def nii di ko ñàkkal doole di ko duma ndax lan ndax sangam bi di sa frère dafay nekkul al Abbaas léegi nag Abu Lahab nag daldi rus fa qaama muwalliyan dhalilan mu daldi jóg nag sama biir bi mu toogoon bopp ba toj na ak li ko Ummul li wax ne ko danga koy néewal doole ndax sangam moom Abu Rafi' mi te di sa frère dafay nekk la tax ngay profité comme que nekku fi ngay profité di ko def lii la fa kon mu daal di jóg sama biir bi mu bi mu boofoon di ma yónnee tuubaay njaareem mu walliyan zalilan wane ginnaaw nag di dem zalilan daal di torox moom abu la mbooloo mee fekk ko xoola ki mbooloo mi ñëwoon doon ko déglu bi mu woowee doomu frère bi Abu Sufyan ibn al-Haris radiyallahu ta'ala Abu Sufyan ibn al-Haris mujj na tuub xoolal loolu loolu yëpp mu def mbooloo mi ñëw tiim ko foofu nga xam ne bon kaaba gi ni ñuy bëree nit yoor yoor gi suba gi noonu mu nekk fi di xeex ba jigéen ñëw toj bopp bi te loolu ba pare wax ko loolu ci biir nit ñi mooy man la fayu ndax yooyu gis nga boo fi jéem a fayu wallaay ko ma masa nga xam yooyu moom bu bu loolu moom bu la defee noonu moom bi yoboo yow moom moom li gën a woyof loo mën a def mooy noppil te gaawu foofu ndax loo lu ne rek yaa ngi gën dugal sa bopp façon moo la dàq maîtriser la foule te dina wax loo xam ne ah moom boo mayul du la arranger mu jóg zalilan daldi nekk ko torox abu raafi radiyallahu ne fa wallahi ma aasha illa sab'a layaalin hatta ramaahu allahu bil adas fa qatalat mu ne gis nga moom abu lahab maa ngi wàcc yàlla ne dundul lu dul sept jours sept guddi la dund après jour boobu noonu ba ni ko buur yàlla di sot di ko sànnee al adasa benn feebar la woon boo xamante ni nii euh, ay picc lay mel ni lay doon yoo xamante ne nii dañuy feeñ ci yaramu nit ki comme genre peste comme genre peste lay doon bu ñëwee nag lu ci ëpp day rey waajum dal loolu nag moo dal Abu Lahab loolu la ko buur yàlla daal di sànni mu dal ko feebar boobu la ko buur yàlla roof waaw akbar waay waay tabbat abi lahabin fa qatalatu affaire boobu feebar boobu nag moo ko daal di rey feebar la boo xam ne te day wàlle bu bon tey wàlle gaaw a faagaagalaate man na laa dal nag nga rëcc mais bariwul lu muy dalaati nit ki rëcc euh, faqatalatu set guddi après mu dee xoolal Abu Lahab coow lu bari li ngay dégg yépp muy ki njëkk saaga yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy ki njëkk wax lu bon ci diini ji keroog bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dajalee waa Quraysh woo leen mooy ki ko ne tabban laka alihada jamaatana toskare na la ndax lii wa tax nga nga dajale moom ak jabaram ja di umm jamil alayhima min allaahi maa yastaxiqaan di dox ci gàllankoor yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seeni guddi seeni bëccëg lépp ñuy góor góorlu ci loolu bokkoon ci ñi ginoon a lorit mbugal yuñ doon teg yonent bi alayhi salaatu ba tabbat ya daa wàcc ci ñoom ñaar muy Abu Lahab ak ki nga xam ne mooy jabaram ju bon jooju di Umm Jamil waaye xoolal kooku noonu lan moo ko rey xeex xeex da doon xeex xeex xeex à la mbedd à la fontaine looloo ko rey yaa subhaanallah yëf yi ñàkk fayda xeex ci yoo xam ne jaruñul dara looloo ko rey waay waay kii moo bon nim deewe léegi nag bi ko loolu noonu rayee moo daa buur la buñ na neenum deewe nee neen da doon xeex ba dee <laughs> da doon xeex ak benn ku doyadi ci mbind muy Seydina Abu Raafi la doon góor-góorlu ci kawam di ci wane ay maajéeréem yu mu am ak ay coup de yu mu man ba Seydina Abu Lu euh, Sayyidatuna Ummul Fadl fekk ko fa daal di koy fëgg li nga xamante ne ni mooy benn pilier boobu ba toj jaare buur yàlla roof ko feebar boo xam ne day wàlle seet guddi après mu dal di dee alayhi laanatullah mu ne moom seydna abu raafi radiyallahu anhu mu ne falaqad tarakahu ibnahu ba'da mawtihi thalathan ma dafanaahu hatta antan li nga mujj gu ñaaw mu ne falaqat tarakahum naa gis nga bi mu deewee ci septième guddi gi ñaari doomam yi nekkuñ fa di ko kii ah, ah non non nekkuñu fa mukk mukk mukk mukk ginnaaw bi mu deewee ba'da mawti yi salaasan ñetti fan lañ ko fa bàyyi bëgguñu koo suul maa dafa naahu suuluñu ko xatta antana ba mu commencé kooram moom Abu Lahab di xeeñ Allahu akbar di putrifier foofu yépp di xesaw mais doom yi bëgguñu ko suul mu ne wa kaanat qurayshun tattaqi hadhihi al-adasa tattaqi at mu ne nag quraysh ah dafa ragaloon nag feebar bii dal Abu Lahab nga xam ne ay picc lay def sa kii bi après te day gaaw mat euh, wàlle mu ne nag Quraysh dafa ragaloon nag feebar bii dañu ko ragaloon kamaa keem ni nga xam ne keem ni nga xamante ni nii euh, tattaqi ta'un comme ni nga xamante ni nii noonu lañ ragale ta'un muy pest gis nga ni ñu ragale pest noonu lañ ragale woon feebar bi ndax ko moyu ku ku ku moytuwul ku moytuwul wallaay dalay wàll te boo moywul doo ci jóg ah moo tax ah gars yi tamit bon doom yi muy ñaari doom yi gars yi ñoom bëgguñu ko woon jege ah non doo ndax tamit bon bëgg a dee te mu ngi nii tamit di xesaw te li ko dal moom feebaram bii di ko suuli far jaare fa dee moom loolu moom moom moom moom moom c'est pas bénéfique mu ne xatta qaala lahuma rajulun min Quraysh noonu lañ continuer ñaari doomam yi ba benn waay ci waa Quraysh ne kii ne benn waay nag romb leen fa benn waay bu bokk ci waa Quraysh bi gisee mbir mi duré ñetti fan ñu bàyyi fi seen bàyyi suuluñu ko toppatooguñu ko te Quraysh tamit boo defuñu benn effort ngir tamit bon suul ko ndax ndax li ko dal li ko li ko li ko ray la imaginer comme mu ngi mel ni temps yi Ebola am ñu ne waa ji Ebola moo ko ray mooy ne bu dee yéen protégé wu ngeen te xalaat leen jamono yooyu mooy ne yéen bon duñu ñenn ñi ñu bari li leen ci li ñu attrapé kii bi feebaru Ebola li médecin yi wax mooy ne dañoo demoon doon suul seen mbokk yu gaañu au lieu ñu bàyyi ñu test def ay test ci ñoom est-ce que looloo leen rayam déet ñu gaaw di leen suul far jilaalaa ci feebar bu jaare ci su génn àddina ñii nag loolu lañ doon bañ yi tamit il n'était pas chaud ci mbir mi ah hatta qaala lahuma rajulun min Quraysh ba nag leen benn waay ci waa Quraysh nag ne leen wayhakuma ñëw ci doomam yi moom Abu Lahab ñaari doomam ñe leen yéen daal toskare ñeen la leen ala tastahiyaan yéen xanaa du ngeen rus xanaa amul mbañum yéen amu ngeen mbañum rus xanaa du ngeen rus inna abaakuma qad antana fii bayti laa tadfinaani yéen seen bàyyi dee këram bay xeeñ di xesaw mais du ngeen ko suuli du ngeen da koy bàyyi noonu fa qaala ñaari doomu abu lahab yi ne inna naxsha adwa al qurha ñu ne ñun nag Euh, dañuy ragal euh, affaire bi li ko dal feebar bi ko dal ba tax mu dee lañuy bañ mu daal di ñuy wàll fa qaala waa ji ne leen hé ma ne bu leen ma fontoo ngeen di wax seen wax yi naan dañuy intariqa fa ana u'inukuma ali léegi lool ngeen di ragal xanaa man nii nga xam ne yéen yéen la gën doon mbokk ak moo leen jur man xanaa bu ma engagé woo ne man dinaa leen dimbali ci ñu ngeen suul ko xanaa di ngeen di ngeen ko def bopp intolika aywa jóg leen ngeen wëy dem leen fa ana man u'inukuma naa leen jàppale fii alayhi ci suul di ngeen koy suul waaye nan lañ ko suule subhaanallah dee kenn bëggulaa jege wuu lii de dara jaru ko moo tax gis nga bon dana suñu boroom te xoolal suñu boroom ni mu waxoon ba mu koy wax mooy ba yonent bi alayhi salaatu salaam jour ba mu commencé leeral ci waa Quraysh wax en public li ko yàlla yónni ci la Abu Jahl Abu Lahab waxoon li mu waxoon suñu waroon wàcce loolu tabbat yadaa abi lahabin wa tabb maa aghnaa kooku toskare nag mooy ne manuloon a def dara loolu ba tuub mooy ne même pour contrarier yonent mi alayhi salaatu salaam sax manul woon ñëw ne bon ñëw ne doomu bokkam bi alayhi salaatu salaam ne ko léegi tuur naa même loolu noonu manu ko woon xam nga nit manoon na ne léegi man dama koy def ngir ñi koy toog ma daal di leen yàqal wan leen ne ndekk alxuraanam ci li mu wax du dëgg mais <laughs> même loolu noonu manu ko woon année yooyu yépp dix ans treize ans Makka ba deux ans yi muy lépp di quinze ans te début ba année bu njëkk ba Makka la yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon lool mu waxoon ko alxuraan wàccoon lool ne tabbat kii de toskare na toskare na alku na ay way jële de même doom yi mu jur bëgguñu koo jege bëgguñu koo denc kon waa ji ne leen nag hé jóg leen ngeen naan da di wax seen wax yi man u'inukuma dinaa leen jàppale ci li nga xamante ne nii alayhi ci suul gi ngeen koy suul fa wallahi mu ne nag maa ngi wàcc yàlla man abu rafi' rahmatullah alayhi maa ghassaluhu illaa qadfan bil maa'i alayhi min ba'id gis nga gaa raxa kiiwuñu ko sanguñu ko de mu ngi doon nëb amul kenn kenn koo xamante ne nii keroog këne sang nañ ko sanguñu ko de fa wallaahi maa ngi wàcc yàlla maa xassaluuhu suuluñu ko illaa qadfan bil maa'i alayhi min baax ni ñu def daal ndox lañ jël sanguñu ko de biñ koy waaje biñ koy toppatoo noonu kenn na ko sangu fee daal lañ jël ndox tollu distance bu sori dal di koy xëpp sànni ko ci koor bi noonu maa yadnuuna minhu jegewuñu ko benn centimètre jegewuñu ko fu sori lañ toll di ko puus di ko xëpp comme ndox summa tamaluhu ila ala makk fa asnaduhu ila jidaarin summa radamu alayhi bil xijaara ñu daal koy fexe am nuñ ko teg ba yëkkati ko yóbbu ko ba ci kaw Makka ñu daldi koy ñëw ci benn mur ñu teg ko ci wetu mur bi daldi di koy sànni sànni fa ay ay ay xeer ba xeer yi moo ko foofu allahu akbar noonu lañu dencee al mal'un mi nga xam ne dara tegu ko lii lépp lu dul weddi gu mu weddi woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dox di xëy di gont ci loo xamante ni moo koy mettital ak loo xam ne mooy tax mu capoter euh, li nga xam ne mooy mission wam moom alayhi salaatu wassalaam moo tax waaye ku nekk nag na nga xalaat ci mooy gis nga mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci lim lay yóbbe lépp même say dund gi nii nga fi nekk lu mu gaay mel ni lu ra lu neex lu kii nit ñi di la pompe hmm. mooy na wallahi mooy na yow dangaa dangaa xamagul rek dangaa xamagul dangaa xamagul moo tax léegi Seydina Abu Rafi' radiyallahu anhu mu ne ah, kon noonu la Abu dal daldi deewe keroog bi nga xam ne ci la ko li xew Badr ba mu ko jotee muy information yooyu noonu la def ba dee ginnaaw biñ tojee bopp bi ak noonu la ko doom yi sànnee foofale moom nag Seydina Abu Rafi' radiyallahu anhu ah, mu ngi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon ginnaaw gi seydina al abbaas radiyallahu da koo may am na nag ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da koo libéré ginnaaw bi nga xamante ni nii ci la ko ñëw daal di koy bégal ne ko seyd sama al abbaas kat daal dinay tuub waaye ku mel ni imaam alxaafid raxmatullah aleyhi dafa wax ci al isaaba fi tamyiz saxaaba radiyallahu anhum mu ne këne jàpp mooy ne moom ñu ngi ko libeere abu raafi keroog bi nga xam ne ci la bégal seydina al abbaas këne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam gañe na di libeere ginnaaw gi nag mooy ne da koo mayoon kan yonent bi aleyhi salaatu moom nag kon gis nañ ne Seydina Abu Rafi kon tuub na moom avant Badr waaye fekkewu ko mais fekke na nag ghazwatu Uhud fekke na ko ak xeex yi nga xam ne ñoo topp ci Uhud bépp xeex bu yonent bi alayhi salaatu salaam xare ginnaaw Badrin kaw yooyu yëpp moom bi fekke na ko radiyallahu taala anhu wa ardaa moom Seydina Abu Rafi radiyallahu anhu moom la comme ni imaam Ahmad ibn Hanbal solo na ko noon imaam ibn Abu Dawud ak imaam at-Tirmidhi na ko noon imaam an-Nasa'i rahmatullah solo na ko na ko noon imaam al imaam ibn Hibban ñoom ñëpp solo nañ ko moom Seydina Abu Rafi' mu ne euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yónni benn waay ci li nga xam ne mooy Euh, mu collecté li nga xam ne mooy mooy azaka yi fa qaala mu ne moom mu ñëw ne waa ji nag ne ñëw ci Abu Rafi ne ko intaliq ma'i fa nusibu minha ne ko nañ dem kaay gunge ma ñu dem ci yónnent yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ko defee ñu daal di dem collecté ji li nga xam ne mooy azaka yi bu ko defee amaana nga man cee am dara ndax alxuraan ni mu ni mu séddalee azaka yi wal aamiliina alayha ñooñu am nañ ci cër mooy ñi nga xam ne dañuy liggéey ci azaka yi di dox di ci liggéey di ko collecté ak agence bu doon tey agence yi nga xam ne ñoom wala ministère bi nga xam ne moom mooy euh, toppatoo azaka yi ñooñu mooy am nañ ci cër ñiy toppatoo mbir mi directement léegi nag mu ñëw proposer Abu Rafi ne ko nañ dem amaana nga amaale ci dara buñ buñ ko kiiwee suñu wàll maag yow ñu bokk xultu abu raafi nee na bi mu waxee lool radiyallahu anhu ma ne ko duma dem lu dul xatta astadina rasulallah allahu akbar mu ne ko duma dem lu dul ma sàkku ndigal ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lii de ñun waroon nañ koy def bari ñoo dugg ci dara nastadina rasulallah sallallahu alayhi wasallam ñu sàkku ndigal ci yonent bi aleyhi nan lañuy sàkkoo ndigal ci yonenti bi alayhi salaatu wassalaam mooy sunnatuhul mutahhara sunnaam su leer sii sharia baam bi sharia am bii mu fi teg bala ma dugg ci dara ma xool lan la ci sharia wax lan la ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngale Allahu akbar gis nga ni ñu wute woon ak ñun ñun moom dañuy def nekk ci di def ba diw benn waay ñëw nañu waaye yow est-ce que xam nga ne lii ngay def nii sharia da koo tere nga ne lan mu ne la waaw wan la tegtali argument yi ngay uti nag sëriñ bu la ko daganal wala boroom xam-xam bu la ko daganal fu nekk nga woote fa Allahu akbar moo tax ñun moom duñu dara duñu tus xatta mu ne moom Abu Rafi radiyallahu anhu bu ma dem li nga ma wax neex na de waaw gis nga ñiy xaalis këful woon seen seen bopp déedéet mu ne ko xatta astadina rasulallah ba ma ñaan ndigal yonent bi alayhi salaatu salaam nee ma ñëw laaj ko ndigal fa qaala mu ne ma moom alayhi salaatu salaam yaa aba raafi inna mawla al min anfusihim wa inna laa taxillu lana sadaqa allahu akbar yonent bi alayhi salaatu ne ko aba raafi comme que moo ko moomoon ne ko te libéré woon na ko mais mooy alliance boobu day dox seen diggante mu ne ko yow abu rafia inna mawlal mi xanaa xamoo ne ki nga xamante ne nii ci nit ñi moom ñi ko libéré nit ki ñi la libéré ñooñu ak ñi nga xam ne ñooy say njaati gi min anfusihim waa ji ñu libéré ci ñooñ la bokk ci ñooñ la bokk wa innaatu ñun nag waa ahlul bayti di waa kër sama waa kër man alayhi salaatu wasalaam laa taxillu lana sadaqa li nga xamante ne nii mooy eh, eh, azaka daganul ci ñun hmm? kon nag moom Seydina Abu Rafi radiyallahu anhu moom nag mu ngi génn àddina eh, am na imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi dane moom mu ngi génn àddina keroog juste avant moo njëkk génn àddina lu tuuti seydna Usmaan ibn Affan radiyallahu taala anhuma wala muy juste avant wala juste après seydna Usmaan ci la génn àddina loolu la imaam al wax rahmatullah alayhi waaye ki nga xam ne mooy imaam ibn Hibbaan rahmatullah alayhi moom dane ci xilaafa seydna Ali ibn Abi Taalib ci la génn àddina moom seydna Abu Raafi' bi te moom sax di seyna abu rafin seyna ali ibn abi taalib la daldi woon def testament wam moom la ko joxoon moo tax seyna ali ibn abi taalib moo doon génne azakaay waa kër abi rafin ay doomam fekk ñoom ñu ngi nekkoon ay jirim seyna ali ibn abi taalib moo doon occupé wu ci alalam ak goneem yooyu nga xam ne mooy jirim yi mu bàyyi woon ginnaaw moom seydna abu raafi mawla rasulillah sallallahu alayhi wa kon noonu la génne àddina am na ñu ne avant seydna uthman wala après eh, buñ ne après nag mooy kon ci xilaafa seydna ali ibn abi taalib imaam al-Waaqidi dana Medina la génn àddina am ñu ne Kuufa la génn àddina l'an 40 ci xilaafa seydna ali radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala a'aliyal si maskanahuma wa ma'waahuma kon nag tey dañuy yem noonu incha allah gis nañ li nga xam ne kon moo dal Quraysh ci loolu ci nettalib Seydina Abu Rafi boobu keroog bi ñu yëgee xabaar bi dese nañ si tuuti keroog ginnaaw bi ñu ko yëgee nan lañ doxale loo xam ne dinañ ko gis